boroom xam-xam yi bokk nañu dëppoo ci ngëneelu yonent yi ci kaw keneen ku ñoom ci doomu aadama yi bokk nañu dëppoo itam ci melokaan yu tedd yi ñu leen jagleel waliis keneen ku ñoom doomu aadama yi mbokk yi ñu ngi gënante ci jagle goo xam ni ma nga bàyyi ko fa boroom bi subhaanahu wa yàlla def ko ci ñoom jaare ko ci anam gi nga xam ne kenn ku ne ci ñoom moom la la binde tegtal li ci loolu mooy kàddu borom bi wa taala gi mu wax ne wa tilka xujjatuna aataynaaha ibrahima ala qawmihi narfacu darajatin man nachaa inna rabbaka xakimun alim loolu mooy sunu lay wi ñu jox ibrahima mu yey ci aw nitam dananu yëkkati ku nu neex ci ay daraja te sa boroom ku xereñ la ku xam la ngëneelu yonent yi ci kaw nit ñi ak melo yu tedd yi ñu melowoo walis keneen ku dul ñoom lu yaatu la mbokk yi dinañu ci lim lenn benn jikko ju rafet yonent yi yàlla yónni yépp ay boroomi xol yu sell lañu ñoo xam ni lañu dañu leen a waajal waajtaay wa gën a rafet ci bind ak ci jaar-jaar ngir ñu mën a dékku ak mën a mottali wax yu gi ñu wàccee ci ñoom ñaareel bi mooy kàddug borom bi subhaanahu wa taala gi nga xam ne mooy wàcc ci ñoom jaar ci yoon wi wax yu di jaar loolu yonent yi rekk ñoom ñoo ko am keneen ku dul ñoom amu ko ñetteel bi ci ngëneel yooyu mooy li ñuy wax al asmatu te mooy ne yonent yi yàlla daf leen a aar ci ay bàkkaar waaye itam daf leen a laabal ci lépp luy ñaawteef ñeent kéemaan yi nga xam ne yàlla jox na ko yonent yi ci seen kanami xeet ngir dimbali leen ci ñu tegu ci siraatal mustaqim kéemaan yu ni mel mbokk yi yàlla yonent yi rek la ko jagleel ci tënk boo demoon ci kéemaan yi yàlla jox yonent yi di nga gis ne doomu aadama amul kéemaan yu ni toll juróomeelu ngëneel bi di bi ci mujj ci ñuy lim mooy martaba bi yàlla jagleel yonent yi ci ne ña ngay dëkk ëllëg ca kër yee gën a kawe ca biir aljanna yàlla nañu ko yàlla defal borom bi subhaanahu wa taala dafay wax fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa salihin walsaalixiina wa xasuna ulaika rafiqa ñooña ànd nañoo ña yàlla wàccee xéewalam ci ñoom ca yonent ya ak way dëgguña ak ña dee ci xare ngir yàlla ak ñu sell ñu yiw ña ndaw àndandoo yu jekk subhaanallah yàlla na yàlla defal ñu dégg ak te nangul ñu amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain حبل من الأرض للسماء مبشرين وبشر ومنذر